أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey ci suñu ñaar fukkeelu bind ci firi téere Laxdari ñu ngi toll tey ci wàllu ci wàllu njàpp yi yàq njàpp ci borom téere bi di waxee ne faslun nawaqidul wudu'i axdaasun wa asbaab fal axdaasu albawlu walxaayitu walriixu walmazyu walwadyu faslun nawaaqidu lwudui axdaasun wa asbaabun fal axdaasu annawmu fal axdaasu albawlu walxaayitu walriixu walmazyu walwadyu mu ne faslun aji tàqale wax na nawaaqidul wudu yi yuy firi njàpp mooy yi nga xamante mu ñooy firi njàpp ñoo koy yàq yuy yàq njàpp mu ne ahdaasun ay toj lañ moom mooy lépp loo xamante ni dafay génn ci ñaari ci ñaari génnuwaay yi mu génn mu génn ci anamin boo xamante ni anamin bi ñu baaxoowee génn la loolu mooy wa asbaabun ak ay sabab sabab moom mooy li nga xamante day waral ngay génn xamante ni loolu bu la dalee léene mën naa génn te doo ko yëg ñun tamit am na mën nañu ci yokk maa laysa bi xadasin wala bi sabab loo xamante ni bokkul ci xadasi nekkul toj tamit nekkul sabab am nañu ci ci yokk loolu soo yi firi njàpp day doon ñetti xaaj comme ñuy feeñee ci tabla bi incha rabbi min fal axdaasu ñi nga xamante ni ñoom ñooy toji al bawlu moom mooy tuur ndox tuur ndox moom si njëkk wal xaayit ak dem ginnaaw kër wal riixu ak ngerawal tamit wal maziyu ak nag yi moom ndox la boo xamante ni ndox ndox la boo xamante dafay génn euh, ci ci nit ki dégg ndox bu weex la bu soo am bégee ci nit ki si bànneexu ba tukkal sakara wala muy foo jigéen ak wala muy fàttali ci lay génn moom tamit day day yàq njàpp boo ko boo ko boo ko teg mënu yu nag après mënu yu di si ñoom bu ñu àggee ci wàllu sabu wal wal wëdd yu wëdd yu tamit moom ndox la boo xamante ni tamit day génn ci ci ci ki waaye lu gën a bëri lu gën a bëri mujjantelu ndox la bu tuuree ndox ba pare en général ci lay ci lay génne tamit njàpp moom moo ci moom moo ci war mu ni fasun tàq la wax la nawaqidul wudui yuy firi njàpp ahdaasun ay toj la wa asbaabun ak ay sabab fal axdaasu tëj yi albawlu moom mooy tur ndox wal xaayitu wal xaayitu ak donjoor wal riixu ak ngelawal wal najyu ak najyu wal wadiyu ak wadiyu nawaaqidu wudu yi fi njàpp axdaasun ay toj la wa asbaabun ak ay sabab fal axdaasu tëj yi albawlu moom mooy tuur ndox wal xaayitu ak demjoor wal riixu ak ngelawal wal nëbyu ak nëbyu wal wadiyu ak wadiyu léegi mun wal asbaabu annawmu thaqiilu wal igmaau والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع mu ñëw ci sabab yi sabab yi comme ngeen ko waxee woon sabab yi mooy yi nga xamante ni ñoom kat sabab yi moom mooy yi nga xamante ni ñoom kat dañuy waral luy yàq njàpp waaye dañuy yàq njàpp seen jëmb waaye dañuy waral luy yàq njëkk moom mooy xel mu dañ xel mu dañ nag mu ngi amee benn benn ci ñeenti mbir yi am naw mu saqil nelaw bu diis nelaw bu demee ba diis rek day yàq njàpp comme ni nga xamee nelaw mën nañ ko séddale si ñeenti xaaj bu njëkk bi moom mooy nelaw bu diis te yàgg nelaw boobu day yàq njàpp nelaw boo xam dafa diis te oyof te te gàtt ba léegi day yàq njàpp boo xamante ni diisul dafa diisul dafa oyof waaye nelaw boobu dafa yàgg nelaw boobu dañoo sopp nga daal di jàpp bu diisul te te yàgg dañoo sopp nga jàpp nelaw boo xamante ne yàggul boobu nag moom yàqul njàpp nelaw bu diis mooy nelaw boo xamante ni boroom kii nelaw du yëg kuy dugg du yëg kuy génn ku ko laal du ko du yëg ku yëngatu ci biir kenn du ko yëg loolu mooy nelaw bu diis nelaw boobu mooy nelaw bi yàq njàpp xamante ni boobaa day fekk xelu xelu boroom dem ñaareel bi ah, ñaareel bi su weesoo nelaw ñaareel bi moom mooy irma xëm xëm tamit ba léegi dafay dafay yàq njàpp dégg xëm ndax ni ki bu xëmee xelam dem na bu xelam demee lu nekk mën naa xew wa sukkur ak màdd tamit day yàq njàpp dégg wa junun ak dof tamit day day yàq njàpp ñeenti ñoo dugg ci zawaalu làqli may xel mu dañ dof tamit day yàq njàpp ñeenti yi la boo dugg si wàllu li may xel mu deñ ñoom dañuy waral njàpp bu yàqu beneen bi di des wala ak fóon tamit fóon jigéen tamit day day yàq njàpp jàpp ba daa dem fóonante day yàq njàpp moom mooy ju fukkeel bi lamsul mar'ati laaj jigéen tamit day yàq njàpp waaye kañ lay yàq njàpp moom tamit ngi seede si ñeenti xaaj moom bu jëkk moom mooy bu ñu yàq njàpp moom mooy bu nga xasada lezzata bu jubloo bànneex aw wajadaha wal maam bànneex bu développé nag wala mu am bànneex dañ jàpp di yàqu di séddee ko si ñeenti xaaj bu njëkk moom mooy yow mii laal ko jigéen ki benn bi koy laal nga jublu si bànneex daa ci am bànneex sa jàpp yàqu na nga jublu si amoo ci bànneex sa njàpp yàqu na si bànneex am nga ci bànneex sa jàpp yàqu na jubluwoo si bànneex nag amoo ci bànneex sa ba foofu noonu sa njàpp yàquwul ndax jubluwoo ko ci amoo ko ci. waaye boo ko si anee moo xam jublu nga si wala jublu wala jublu nga si njàpp yàqu na boo ko boo ko si jubloo moo xam am nga ko wala amoo ko si njàpp yàqu na boo ko si amoo ko si si njàpp baax na ba zakari ak laal sàkkara tamit day day yàq njàpp moo xam bi baatinil kaf fi biir tenq biir tenq tenq moom mooy loxo loxo côté bu jaune loolu moo tudd tenq loolu boo ci laayee sa awra si njàpp yàqu na dégg abu baatin asaabi wala biir baaraam sa baaraam loxo yi côté bu zone boo ci laajee sa awra sa njàpp yàqu na boo ko teg bu ñuul bu dee bu ñuul foofu du yàq njàpp kon mën nañu yem foofu incha allahu rabbi bu beneen xaal ma firiwaat ko beneen bari wal asbaabu sabab an nawmu saqiilu mooy nelaw bu diis wal igmaa wal sukru ak mandi wal junuun ak dof wal qublat ak fóon wala musul mar'ati ak laal jigéen in qasada lazzata nem jublu na bànneex aw wajadaha wala mu am ko wa massu zakari ak laal saakara bi baatinil kaffi ci biir tenq aw bi baatinil asaabi'i wala ci biir baaraam wal asbaabu sababi annawmu saqiiru may nelaw bu diis wal igmaa'u ak xam wal sukru ak mandi wal junuunu ak dof wal qublat ak fóon wala musul mar'ati ak laal jigéen in qasada lazzata neem jublu na bànneex aw wajada wala mu am ko wa masu zakari ak laaj zakara bi baatini kaffi ci biir tenq aw bi baatini asaabiyan wala ci biir baaraam kon ñoom foofu incha allah rabbi ba bane